ci suñu jotaa bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci fatxu makka zaadaha allahu tashrifan wa takrima ah gisoon nañu dugg ci lislaamu seydina safwaan ibnu umayyat ibn xalaf radiyallahu taala anhu wa ardaa moom mi nga xam ne moom la seydina Umayr ibn Wahb ñaanaloon njekk ñaanaloon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir mu daldi koy sécuriser te soxnaam it daldi woon koy ñaan yi nga xam ne ci la tuub moom bintul Walid ibn al-Mughira bi aleyhi salaatu wassalaam daldi yebal mbokkam mi Umayr ibn Wahb radiyallahu taala anhu jox ko yéreem ngir bu demee seydina Safwaan di mën a gëm li nga xam ne moom la ko Umayr di wax gis nañ ni mujje que malgré loolu moom Hunayn la tuub après ghazwatu Hunayn tey incha allahu taala ñu waroon a àggale ci kilifaay Quraysh yooyu la yi nga xam ne ñu ngi tuub keroog fatxu makka gis nañ ne kon Safwan moom Xunayn waaye comme que nettaleem dafa am fatxu makka moo taxoon ñu tudd ko waaye moom après Xunayn la dugg ci lislaam moom Seydina Safwaana ibnu Umayya ibn Xalaf keneen koo xam ne moom lañu war a gis tey joxoon nañ la ci indice ne la woon moo doon le négociateur en chef ci sulxul Xudaybiya te dàkkantalam ne woon Abu Yazid walla Aba Yazid muy Abu Yazid moom lañu war gis tey insha allahu taala léegi kan moo trouvé kan la war a doon hmm? le en chef bi nga xam ne moo doon négocier accord yi keroog sulhul Hudaybiya man yata man yatadhakkar dhalik ana kan mooy fàttaliku loolu keroog sulxul xudaybiya ana kan moo ñëw négocier ak yonent bi aleyhi wassalaam mooy négocie mooy kii émissaire final bi laa bëgg a wax mais ñi ñëwoon j'espère que fàtte woon bari woon nañu sayyidul ahaabish ñëwoon na seydina Urwa ibn Mas'ud ñëwoon na ak ñeneen léegi ki nga xam ne nag ci la accord bi ci lañ finalisé woon kooku lañu war a gis tey ma wax ko benn yoon mooy Seydina Suhayl Suhaylu ibn Amr moom lañ waroon a gi moom lañuy gis tey insha allahu taala ci naka la dugge ci lislaam keroog Fathu Makka moo doon Suhaylu ibnu amr ibni abdi shams ibni abdi shams ibni abdi wudd ibni nasr ibni malik ibni xisl ibni aamir ibni lu'ay alqurashiyu alaamiri looloo doon turam moo doon Suhayl du doomu ko ñuy wax Amr Amr di doomi Abdi Shams Abdi Shams di doomi Abd Wudd Abd Wudd di doomi Nasr Nasr di doomi Malik Malik du doomu ko ñuy wax Hisl moomu di doomu Amir Amir di doomi Lu'ay maamu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam al qurashi moom seydinaa suhayl al aamiriyu bokkoon ci waa ko jóg bani aamir ibn aamir ibn luway kon dàkkantalam moo doon abu yazid dàkkantalam moo doon abu yazid moom seydina Suhayl su Amr ci kilifa la bokkoon ci kilifa Quraysh yi la bokkoon nekkoon koo xam ne ku yàlla mayoon éloquence la ku yàlla mayoon éloquence la kaana fasiha lisaan dafa newoon koo xam ne xam nga wax du ñépp ko man wax c'est un waaw du ñépp ñoo man di ñoo mën a wax bu ma nee mën a wax tekkiwul juddu après am moo yooyu wax di wax say soxla noonu mën a tenir discours bu cohérent agencé mots yi xam vraiment euh, ni nga xamante ne koo xam ne mooy am nga loolu danga koy gis ci yenn nit ñi bu ñu waxee da xam ne noonu sawaay mooy seen wax yi rek mën nañ cee convaincre ñu bari tellement ay tribun lañ voilà ñoo xam ne bu ñu discouré gane saway moo ay waaw méccam avocat moom fokk nga man loolu waaw ne boo ñëwee di plaider bu dee mënoo wax di di di di am say am mën a xam tournure ru langue yi ak génie wu bi yow da sonn ko yow de ko ko ko koo plaideel mu perte koo défendre moo ñu gañe ko moom nag Seydina Suhayl euh, kaana min xutabaa'i Qurayshin dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom euh, ñoo doon kilifaay yi les tribans discours katu Quraysh Seydina Suhayl comme gaa yëpp rek ñi ci ëpp comme ki ñu gis bii passé Seydina Safwan ñoom ñépp bokkoon nañ ci ñi gënoon a noonoo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw l'islam lañ doon bañ dégg te lépp loo xam ne disposé wu amoon nañ amoon nañ ko ci disposition hein ah ci ñi nga xamante ne mooy seeni moyen ngir xare xeex l'islam def nañu ko sans vergogne sans kii bokk sans retour waaw def nañ ko bu baax sans retenue li ñu amoon ci mooy ngir xeex l'islam def nañu ko Seydina Suhayl la loolu moo ko conduire mu dem Badar ghazwatu badrin qad shahidahu ma'al kuffaar ànd nag waa quraysh abu jahlin wa xisba abu jahlin wa xisbu ànd nañ moom mii ci la woon ñi demoon keroog ngir dal ci jullit ñi badr yàlla def ñu jàpp ko prisonnier yàlla def ñu jàpp ko prisonnier moom Seydina Suhayl moom Aba Yazid ñu jàpp ko prisonnier keroog ci ghazwatu Badr ah léegi nag bi mu demee noonu léegi nag Mikraz ibn Hafs comme niñ ko gisa woon moom moo ñëwoon ngir daldi jënd liberté Seydina Suhayl ibn Amr te ki ko jàppoon prisonnier moo doon Seydina Malik ibn Dukhsham atadri atatafakkaru man huwa Malik ibn Dukhsham axu bani Salim ibn Awf defoon nañ tarjama Eh, jox la benn lu ndaw rek moom la ñenn ñu doon tuumaal naan saa yi naafiq la yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen de mukk ah mukk lu tax ñu ne ndax moom day dafay xawal la ci <laughs> ci ñoom te te leen di ménager quoi mu ne leen déedéet innahu shahida badra mukk kii du naafiq ci lañ la waxoon ne beaucoup d'apparences sont trompeuses waaw lenn ci apparence yi bari na ci loo xamante ni day nax nit waaw day naxaate parce que li tax saxaaba yooyu jugé na kii fekk mooy ba mu ñëwee yaa ngi fàttale ko ba mu ñëwee di jullil euh, ñaari ràkka kër euh, kër gañ ko invité woon moom alayhi salaatu wassalaam léegi mu laajte muy laaj waa koñ boobu ba ñu yëgee ne ñu ngi yonent alayhi salaatu wassalaam ñëw na seen koñ Medina gaa yu bari daal di fay ñëw dañuy kii muy laajte ñu ne Maalik ibn Duxsum moom anam mu ñu ne moom danaa féqal ndax moom yeneen tamit saa saam ne lu tax ñu ne ndax moom lay day lewet ak naafiq yi te ñoom lay causal quoi mu ne leen déedéet shahida badra loolu moo tax bu la apanaas yi nax bul gis nit fréquenté ñu baaxul ba tax nga ne waa ji baaxul waaw man ngaa bañ a xam lu tax mu ne fa ndax bu doy na ñu bon ñi kenn ñu baax ñi duñ leen jege jamais. kañ lañuy baax wala du mës a dégg seen wax ñooñu baax du leen yomb waaye nag dafa am ay limite dafa am ay limite te loolu mooy boo xamee ne sama présence dina leen jariñ waaw ndax fa dhakkir in nafaati dhikra fàttaleel jamono ya nga xam ne ak fàttali day jariñ gaa yoo xam ne yow boo fi newee caay caay gi ñuy def ñu baqu boo fi newul ñu mel ni ñu mel ni ay jinaxe ci kaña yu yu yu yu yu yu muus mi leen di sonal dee waaw comme que newu fi ñuy zëmbale yow kay bu dee noonu la dem xam nga ne kooku kay neew ñoom moo gën yow mi xamul nag te nekk à l'extérieur li ngay gis danga naan waa ji ñuy yées ñi rek lay àndal moom clochard yi kese lay àndal quoi bu ñuy wax ñu naan sawaay yi boroom xam-xam la mais moom clochard yi rek gaa yi fóon bon bi mooy doo nga gis leen ñu ànd quoi alors xamoo lu tax xamoo lu tax moom nag Maalik ibn Duxsum bopp radiyallahu anhu moom moo jàppoon Seydina Suhayb xam nga ca doon wax naan asartu Suhaylan fala abtaghi asiran bihi min jami'il umam mu doon wax ne man damaa jàpp Maalikum nu Duxshum maa jàpp ki nga xamante ni mooy Suhayl cay Badar maa ko jàpp def ko prisonnier fala abtaghi asiran bihi sàkkoo ma beneen prisonnier bu ma koy échanger moom eh Suhayl mi gaa yi naan gros poisson laa jàpp mbooleem gaa yi man soxlaw ma échanger ko kenn voilà léegi ah bi nga xam ne ca lañ ko jàpp prisonnier kon Seydina xam nga Mikraz mu mujj na tuub après moom moom moo ñëwoon ngir daal di koy libérer si xam nga bañ ko jàppee Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu comme ni imaam Ibn Sa'd waxoon ah, mu ne eh, imaam Ibn Abi Shayba daal na ko solo ah, mu ne Seydina Umar radiyallahu anhu ne yonent mi aleyhi salaatu wa salaam yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam da'ni anzi' thaniyatay Suhayl ibn Amr wa yadla'u lisaanahu falaa yaquumu alayka khatiiban fii mawtinin abadan Seydina Umar radiyallahu anhu ne yonent mi aleyhi salaatu wa salaam ne yonent mi sallallahu alayhi wa sallam mais bàyyi ma may tomb permission gis nga ñaari bëñu kaw Suhayli ma ma buddi leen waaw bu ma leen buddee hein ñaari bëñam yi ngay bàyyi ma buddi leen nga xam ne bu ma leen buddee ndax dafa kii woon mooy euh, euh, kii bi tuñ bi ci kaw mooy dafa amoon dafa dafa dafa amoon benn xar-xar waaw ci kaw léegi nag mu ne ko bu ma dammee bu ma dammee bëñ yi nag dindi bëñ yi lisaan kii làmmeñ wee lang dootul taxawati fenn di fa xutba contre ñun waaw dootul xutba contre yow comme ni mu ko doon defe Quraysh di def sermon wam yooyu muy def neex la meñ di la ci di di di di la ci dal dootu ko def yonent bi aleyhi salaatu ne ko laa umathilu bihi fa yumathilu bi wa in kaana nabiyya sallallahu alayhi wasallam mu ne Seydina Omar noo man duma ko def lool duma ñëw di buddee bëñam ndax bu ma ko defee buur yàlla yi day buddi samay bëñ comme même bu dee yonent la xadis boobu riwaay imaam ibn Isaaq bi dafa newoon loo xam ne bu mu'dal la bu mu'dal la woon imaamu riwaaya bu imaam ibn Isaaq bi imaam ibn ko tamit nañ la sànk imaam ibn Abi Shayba soloon na imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi nee na bu mawsuul la fil mahaamiliyaat ci yoonu Sa'id Abi Hind inda amra moom mu jëloo ci an amra an aishata wa rijaaluhu siqaat te góor ñu dëgër nañu ah, imaam ibn Isaaq nag am na lum ci tegoon dane woon wa balaghani do eh, jote na ma ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane Seydina Omar ne ko innahu asaa an yaquuma maqaaman laa tadumma mu ne mu ne mu ne mu ne Seydina Omar ne ko bàyyi ko bul dam duma dagg ay duma damm ay bëñam waxoon nañ jamono jooj li jëm ci tamsiil mooy jàpp yaramu nit di ko laseereek di ci def loo xam ne di dagg yenn yi loo xam ne war na ko yàlla bind nga koy dagg ndax toroxal ko waxatuma laa bi gën a garaaw moom mooy di di di décapiter nit yàlla Allah yàlla Allah gaa yi di ko def teg na ñoom ñu ngi ci dara li ko def nee nañ ci turu lislaam te aleyhi salaatu wassalaam buur yàlla tere woon na ko kom li nga xam ne noonu lañ ko gise woon walillaahi alhamdu wal minna <coughs> léegi imaam ibn Sa'd da cay tegoon na in ne ko Omar xamaana de moom mii Suhayl dina taxaw bés benn taxawaay boo xam ne bu boobaa doo ko ŋàññi de bu boobaa waaye doo ko ŋàññi mooy kon contraire bi mooy di nga di nga kontaan ca xutba ba muy def jour boobale ginnaaw gi biñ ko libéré mu dellu Médine mu dellu Makka waaye des ci lim ne woon ci bañ gi mu bañoon l'islam ba ni nga xam ne ci sulhul Hudaybiya bi waa Quraysh di yónni seen émissaires yi liñ doon yónni ngir ñu gisee yonent bi aleyhi salaatu salaam ci Maa'ul Hudaybiya moom mii Seydina Suhayl mooy ki nga xam ne moo mujj woon a ñëw moom moo mujj woon a ñëw te ci moom la moo defoon accords yi ak aleyhi salaatu wassalaam ci point yooyu yële nga xam ne gisoon nañu ko ci dix ans de paix ak li nga xam ne mooy seen kii yu nga xam ne mooy seen accord yu yu yu yu yu yu yu yu jéngeeñ defoon yu jéngeeñu defoon waaye yeneen bi aleyi salaatu salaam d'accord te bokkoon na ci ne ku jóge ci yéen ñëw ci ñun kenn du leen ko delloo kantaan ak yéen ku jóge ci yéen ñëw ci ñun kenn du leen ko delloo léegi nag ci la Suhayl doomam ja di Abu Jandal te gisoon nañ ko radiyallahu anhu daldi woon ñëw ah, mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam delloo ma ko kii mooy ki may njëkk appliquer accord ci yow waaw kii laay njëkk appliquer accord ci yaw di sama doom yonent mi alayhi daal ñaan ko ñaan gu ne mu bañ mu ne mu ne kon bàyyi leen ko mu daal di dem ci ñoom buur yàlla dina ko jàppale waaw waaw léegi nag bi loolu amee mais malheureusement Seydina Suhayl ibn Amr euh, xam nga bi muy ñëw yonent bi aleyhi salaatu salaam dane woon qad sahula amrakum amrukum comme turam xam nga Suhayl tasghiru sahl sahl mooy lu lu yomb Suhayl mooy diminutif am léegi yeneen mi alayhi salaatu comme bi mu ko gisee muy ñëw mu ne abshiru faqad sahula amrukum ka après ñoom Budayl ñoom Mikraz eh, ñëwoon nañu ñoom eh, Urwa ginnaaw loolu Budayl eh, kii ñu tudd moom mu ñëw ki nga xam ne mooy Seydina Suhayl ci lañ defe accord Hudaybiya dix ans de paix sauf que nag problème bi mooy moom malgré tout ça moom moo jàppale woon waa mu Bakr bokkoon na ci kilifaay Quraysh yi ñi jàppale woon waa Banu Bakr ñu dal ci waa Xuzaa ñi nga xam ni allié wu Yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lañu woon tam moom moo ne woon man araada an yadxula fi xilfi Qurayshin daxala fii wa man araada an yadxula fi aqdi Qurayshin walla daxala fi wa man araada an yadxula fi aqdi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam daxala fi yooyu yëpp moo ko dicté woon képp koo xam ne ci tribu yi des yu arab yi fii ku ci neex ci ñaari kaay ngay àndal ku bëgg ànd ak seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam dugg ci ay mbiram ku bëgg dugg ak kële nag nu mu tudd waa Quraysh it ah dugg ak tam ñoom waaye malgré tout ça moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo jàppale waa xusa waa banu bakk ñu dal ci xusa ñi nga xam ne allié yonent bi alayhi salaatu lañ won waa banu bakk ne woon allié Quraysh bali ciy xew ba li nga xam ne moo indi li nga xam ne mooy fatxu Makka parce que accord yi yàqu na ndax ñoom ñoo dal ci ñi nga xam ne allié yonent bi alayhi salaatu wasallam la ñoo te ñoo ne woon ñoo ko ñoo ko signé woon waaw ci la Seydina Suhayl mii bokk mooy ci ñi nga xam ne ñoo defoon accord ba ñoo ko defeer ci seeni jëf bi nga xam ne nag euh, ci la yonent bi alayhi salaatu wasallam agsi ubbi Makka bi yonent bi aleyhi salaatu salaam ubbee màkka xam nga avant loolu xam nga moom bokkoon na ci comme niñ koy ko gisoon bii weer ci ñi yonent bi aleyhi salaatu salaam doon ñaan yàlla waaw moom mii bokkoon na ci ci xunóotam yi bokkoon na ci moom moom mii euh, euh, Suhayl ibn Amr ba suñu borom wàcc laysa laka minal amri shay finalement ñoom ñépp ñu mujj tuub te seen tuub daldi rafet seydna Suhayl radiyallahu anhu ah li nga xam ne noonu la deme yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon ubbi Makka léegi mu daldi tuub bokk ci ñi nga xam ne ñooy muslimul fath maslamatul fath ñi nga xam ne ñu ngi dugg ci lislaam keroog mag Makka euh, Ibn yi day nettali ne sanad boo xam ne nag wérul mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu ubbee Makka ba dugg ci biir Kaaba gi génnaat dafa jël loxoom teg ko ci kiiwu pa ci peggu buntu Kaaba gi mu ne leen maada taquluun fa qaala Suhayl ibn Amr naqulu xayran wa nadunnu xayran axun karim wa ibnu axin karim wa qad qadart mooy wax joo jële ju siiw joo jële imaam ibn Isxaaq solo woon dañ na la woon fii sanadihi maqaal daif dafa daal di teg loxoom ci peggu bunt bi buntu kaaba gi mu ne waa Makka maada taquluun kuffaaru Quraysh yi ana lan ngeen di wax qaala Suhayl xam nga dañ naan ñoom ñépp dañ naan axun karim ay waaye doom mbokk mbokk mu tedd nga doomi mbokk mu tedd nga ñoom nag mu ne Seydina mii moo waxoon ne mu ne naqulu xayran ah yonent bi aleyhi salaatu salaam lu ñuy wax lu dul yiw yiw la ñuy wax de wa nadunnu xayran te tamit yiiw it lañuy xalaat lañuy njortu ci yaw ndax la na karim yow kan mbokk ma mbokk ma mbokk nga mu tedd wabnu axin karim di doomi mbokk mu tedd waqad qadarta te nag mooy léegi nag jekku nga ñu mooy yaaju fii mu ne moom jekku nga ñu waaw dañ doon def badaraka yooyu ah ak ci xare yépp loolu de waaw tey moom jekku nga waqad qadarta mhm. waaw jekku nga ñu de léegi nag fa qaala mu ne yeneen ci wàllu saa saa damay wax comme ni axi Yuusuf sama mbokk Seydina Yuusufu alayhi salaatu wassalaam daldi woon wax ne woon lan. ah la tasriba aleykum mooy amul amul jarul ngeen di euh, accablé wu tey non mooy la mboxoon mbokkam yi ko dugaloon ca teen ba <coughs> waaw mu ne leen loolu lépp jaru ko loolu lépp jaru ko la tasriba aleykum al li ngeen di am nga mooy <coughs> eh, gàcce geeg ak li nga xamante ne nga oh, moom ruus geeg accable sa bopp ne oh, moom kay ak li ma def yépp mu loolu la jaru ko yaghfirullah li wa lakum yal na leen buur yàlla jéggal léegi yaxfirullahu lakum yal leen buur yàlla jéggal te moom mooy ki gën ñuy yërëmaate ak ñuy jéggalaate mu ne kon su Suhayl loolu la koy nent bale saa saa tontu ko waa Makka tamit ah moo tax moom nag dafa bokkoon ci keroog xunay nu yonent bi alei saatu salam maam ni saaq nee na joxoon na ko cent comme ni mu joxe woon bii weesu Seydina Safwan ci gëleemu Xunayn yiñ jële woon ci Xunayn moom daldi won na koy daldi woon na koy kii eh, kii na daldi woon na ko ci jox ci ganaa'imu Xunayn bokkoon ci mu'allafatu quluubuhum yi moom ak Seydina Suhayl eh, radiyallahu anhu bi nga xam ne nag ci la kii ci la yonent bi aleyhi salaatu salaam génn àddina xam nga dafa bari ñoo xam ne keroog keroog dañoo dañoo dañu dañu dañu ne dañuy tubbi quoi ah diine ji moom pare nañ ci ki taxoon ñu dugg ci muy aleyhi salaatu wassalaam newatu fi kon nag ñun moom newuñu fi di topp benn Abu Bakar la wax radiyallahu ñun daal gis nga ni ñuy def hein ni ñuy def moom simple na moom mooy dañuy génn ci diine ji comme niñ ci dugge woon dëkk yu bari am ci dëkk yi yoo xamante ne ñu ngi commencé naan ñoom tubbi nañu ba waa Makka am ci ñoo xam ne loolu ñu nar cee nar leen a traversé seydina Suhayl ibn Amr radiyallahu anhu daldi taxaw ca Quraysh dajale waa Quraysh daldi def discours am bu mag ba comme ni ñu ko xame woon wax nañ la sànq ne moom moo doon xatibu Quraysh kaana min xuta min xutabaa'i Qurayshin dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñooy discours katu Quraysh yu mag yi mu daldi taxaw ci waa Quraysh daldi def discours am texte tiis presque comme discours Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu sant yàlla julli ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba pare mu ne mu ne man kaana yacbudu muhammadan fa inna muhammadan qad maat sallallahu alayhi wa sallam wa man kaana yacbudu allaha fa inna allaha xayyun laa yamuut est-ce que du léegi la Seydina Siddiq waxoon dañ ko ko wax kenn waxu ko waaye waaye téléphone amul woon texto amul satellite amul telegram amul nga xam nañ naan discours bi ñu ko ñépp tenir ci dëkk yi déedéet waaye bu mu duggee ci lislaam xelam rafetoon na ci jaahiliya day gën rafet ci lislaam tribun woon ca jaahiliya nekk tribun ci lislaam ndax xam-xam lay waxe léegi te nuuru leeruk lislaam mooy leeral xol moo tax <clears throat> te lii nii imaam al Bayhaqi daal dina koy solo comme <clears throat> mu ngi tamit ci siiratu Ibn Hisham mu ne bim yàlla julli ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne man kaana yacbudu muhammadan fa inna muhammadan qad maa sallallahu alayhi wa mu ne waa màkka man kaana yacbudu muhammadan bu doon seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak nekkam fi ngeen koy gis man a dem di ko seet di ko gis lool kesee taxoon ngeen dugg ci lislaam yëg leen ne moom moom moomu nag bu ngeen demee Medina tey du ngeen ko fa fekk fa inna muhammadan képp ku doon jaamu seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam na yëg ne fa inna muhammadan seydinaa muhammad de qad maata ku génn na àddina tey faatu na waaw waaye wa man kaana ya'budu allaha fa inna allaha hayyun laa yamuut waaye képp koo xam ne nag buur yàlla nga doon jaamu na la leer ne buur yàlla moom mooy ki nga xam ne mooy dundu te du faatu mukk te du génn àddina mukk mooy du faatu yàlla du du du faatu jamais voilà mooy mu indiwaat nit ñi ndax ñi doon génn ci lislaam lii moo leen rëcc këne mbir mi mbir mi yàlla lañuy jaamu jaamuñu doomu aadama lu nit nit baax baax walaw kaana nabiyam du moom lañuy jaam waaw li buur yàlla wax ne waaye euh, wa id qaala euh, kii bi buur yàlla di laaj naan euh, seydna isa anta qulta linnaasi ittaxiduni wa wa wa wa ummi ilaahayni min dunillah qaala subhaanaka maa yanbaghi lanaa ba ni aaya jeexe mu ne bi nga xam ne buur yàlla na yawmal qiyaam ne yow seydna isa alayhi salaam a anta qulta linnaas ittaxiduni wa ummiya ilaahayn yow yaa wax nit ñi est yaa wax nit ñi ñu jàppe la yow ak sa yaay comme ñoo xam ne ay yàlla lañ ba au ñu jaamu ma ñu bàyyi ma fi di leen jaamu au nom du Père du Christ xaw ma yu font yooyu ñuy wax nga xamante ne nii ñuy wax ñu naan ibnullah ak wal iyaadu billah doomu yàlla la ak lu ne mais loolu yaa leen ko wax yow yaa leen waxi sa yaay ñu jàppe ko comme comme ab ab ab dees yaa ko wax mu ne tudd naa sax cell yellul sax ci ñun ñuy wax lool bu dee maa ko wax in kuntu qultu faqad alimta ndax ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi mu ne ko buur yàlla loolu gàcc ngaa laa ma yow tudd naa sax sell nan lañuy waxe loolu ne ko xam bu dee wax naa ko xam nga ndax yow yaay ki xam ne bu dee waxuma ko it xam nga ndax yow de xam nga li ne ci man waaye man xaw ma li ne ci yow man daal maa aqulu lahum illaa maa amartani an man li nga ma digal de dong laa leen wax mooy ngeen jaamu yàlla bu ngeen ko bokkaale waaw bi mu waxee waman yaqul minhum in an inni ilaahum inni ilaahum min dunillah mu ne fasa uslihi jahannam képp koo xam ne dafa ne ci ñoom ne man ab yaa ab kii laa yàlla laa jaamu leen na buur yàlla da koy dugal ko safara lay def ha walaqad awxaynaa ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala takuunanna min alxaasiriin balillaaha fa'bud buur yàlla ne man de wax yu woon naa ci yow wax yu naa la ak ñi la jiitu woon yow sallallahu alayhi wa la in ashrakta ku nekk ci ñoom waxoon naa la lii bés boo bokkaalee la yaxbatanna amaluk sa jëf yépp day màbb da yàqu wala takunanna te di bokk bu keroogee minal xaasiriin ci ñuy way way pertange yi kon nag koo xam ne buur yàlla moom rekk laay jaamu muxlisan lahu diini moom laay jaamu di ko sellal sellal ni ma koy jaamu kon c'est ñi génnoon di doon di génn ci lislaam looloo leen réer mooy mbir mi yàlla lañuy jaamu yàlla lañuy jaamu te moom la ak dundam sax moom moo fi ne huwal hayyul qayyum mooy kiy dund te mooy kiy taxaw mooy ci taxawu boppam tey taxawu mbindeef waaw ku moom ku ne ala kulli shay'in maa xala Allahu lépp lu dul buur yàlla dafay jóge du réalité mooy lu nit nit nit baax maniyaam mu ngi koy xaar mooy bés bi muy génn àddina mu ngi koy xaar waaw moom kaas la boo xam ne ndox la moo xam ne ku ne am nga fa kaas teen boo xam ne di nga ñëw wommat ci sa bopp naan te kenn du la ko si xal waaw moom dee mu ngi noonu de ku nekk bu sa heure naan dee jotee di ko naan dee ñooñu nag loolu lañ loolu lañ ci woon dañu foogoon na yonent bi aleyhi salaatu salaam dafay ne ba faw Seydina Suhayli yëgal waa Makka radiyallahu anhu ne leen nag mouvement yi am ci dëkk yi bum leen bum leen bum leen bum leen bum dal de te bu ngeen nekk ñi ci njëkk génn te yéene ci mujjee dugg waaw ah waa Makka kat biñ duggee ci l'islam yàggul ñoom moom ci ñoom moom ci ci ci ci ñi mujjee dugg ci l'islam lañ bokk waaw léegi nag dugg fi ñu ne xaas ngeen ciy génna te mbir mi mbir mi mooy du jëm ni na Muhammad sallallahu alayhi wasallam lañuy jaam buur yàlla lañuy jaam buur yàlla nag mi fi ne woon avant Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne bi mu fi newee ñun fii moom moo fii ne bi mu jógeeg ñun bi mu fa newatul nii ci zahir ñu koy gis buur yàlla moom moomu ko fi indi woon moo ko jëlaat indi ko fa moom kon nag man kaana ya'budu muhammadan képp koo xam ne seydinaa muhammad ngay jaamu sallallahu alayhi wa sallam fa inna muhammadan yëg leen ne seydinaa muhammad de sallallahu alayhi wa sallam génn dëgg dëgg génn na àddina wa man kaana te képp koo xam ne ya'budullaha buur yàlla nag ngay jàmm fa inna allaha yëgal ne buur yàlla hayyun aji dundu la laa yamuutu moom nag bu faatu ba faw waaw akbar waa Makka mu daal di leen téye boo tax lii nag la yonent bi aleyhi salaatu salaam doon wax Seydina Omar ne ko amaana dina taxaw bés taxawaay boo xam ne doo ko ŋàññi ci riwaaye imaam al Bayhaqi bi ne ci Dalaa'il mu ne da'ha fa la'allaha an tasurraka yawma dil ne ko yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyil ma buddi bëñam yi falaa yaquumu alayna xatiiban dootul taxawati fenn di xutba contre mu ne ko bàyyil bëñam yooyu amaana ñu daldi lay bégloo bés léegi nag discours bii mu def Makka dafa bégloo jullit ñépp rawatina Seydina Omar ak Siddiq radiyallahu taala anil jamii mooy gis nga loolante bi aleyhi salaatu salaam Allahu bés mooy bés bii la ko doon junj mooy ki nga xam ne moo téye waa Makka moo tax ba waa Makka murtadu ñi ëpp ci ñoom en tout wala kilifa yi moom nag Seydina Suhayl ibn Amr al-Aamiri al-Qurashi al-Aamiri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ah ginnaaw gi <laughs> mas na ni ko imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi di soloowe di ko nettali ci taarixul la ko soloowe paa ci bi de ah, mais ci riwaay boo xam ne kii la mursal la ndax Seydina al Hasan moo ko nettali mu ne muhaajiruuna ak lamsaar yi mooy jamonoy xilaafatu Seydina Omar radiyallahu taala anhu dañu masa nekk ci buntu say buntu buntu kër wala buntu néegu Seydina Omar radiyallahu anhu mooy ñu bëgg koo gis mais comme que ñépp mënuñoo duggandoo ak ñu bari léegi Seydina Omar radiyallahu anhu di mooy muhaajiruuna yi mooy ñi gàddaayoon jóge Makka ñëw Medina ak waa Lansaar ya kii ak tamit ña nga xam ne ñoom fatxu Makka lañ tuub moom la ñuy woo ak tulaqa wala maslamatul ñi nga xam dañ leen a libéré ndax li yonente mi alei saatu salaam ne idhabu fa antum tulaqa dem leen yéen mooy ñi nga xam ne dañ leen a libéré jéggal nañ leen Seydina kii eh, eh, eh, Seydina Suhayla radiyallahu anhu moom fa la newoon tamit ñu bëgg a gis Seydina Omar Seydina Omar nag radiyallahu anhu ni doon def par ordre mérite la doon woowe nit waaw mooy moo tax mu ne fa ja'ala ya'zanu lahum ala qadri manazilihim moom mu leen di woo selon seen mooy muhajiruna yu kaw yu gën mag comme mooy dangay xalaat ko tey ñoom Seydina Ali Seydina Usmaan seydna abdirahman ibn auf ñooñu radiyallahu anhu ñooñu lay njëkkee nañ njëkk a ñëw giseeg moom wax seeni soxla ñu waxtaan li ñuy waxtaan après ñoom ñu dem buñ demee mu woo waa lansaar ñu kawe yi waaw woo par ordre de de ci l'islam léegi nag ñuy dugal gaay dugal gaay rek tulaqaa yi nag ñoom woowaguñ leen ba léegi ñuy xoolante mu ne fa nadara ba'duhum ila ba'd lenn li di xool lenn li ci ñoom Seydina Suhayl na leen <laughs> ah ne leen ala anfusikum faghdibu du'iya al qawm wa du'itum fa asra'u wa abtatu fa kayfa bikum ida du'itum ila abwaabil janna gaa yi di xoolante mu ne nag ala anfusikum fardibu bu dee nag ñi ñuy recevoir ñii xam nga kilifaay Quraysh yi nag ñëw ñee kilifaay démb yi saw ay tey gaa yi dañoo eh, xam naa dañuy foog ne bu ñëwee rek gaa yi baleen mais nag dinañ leen accueillir mais par ordre priorité la te yéen a mujjee ñëw i mooy yéen mujjee tuub Seydina Suhayl la gis leen gis leen moom ci ñoom la bokk ne nag bu ngeen amee lu ngeen di mer ku ngeen di mere mere leen seen bopp ala anfusikum ci seen bopp fax bi bu mere leen bu ngeen amee kenn ku ngeen di mere mere leen seen bopp ndax ndax gaa yi kat dañ leen a woo comme niñ leen woowee yéen fa asra'u wa abta'tum bañ leen woowee ci lislaam ñoom dañoo teel a dugg ci lislaam wuy ji waaw moom dañ leen dañoo teel dem wuyu ji jébbalu ji nekk jullit ah fa asra'u ñoom ñu gaaw fa abta'tum yéen man parmi yéen tamit fa ab tatum ñun ñu yéex yéen ngeen yéex lu ne def nañ ko ñoo mujjee ko ci lislaam kon kay <laughs> ni mu demee fii nag gis nga ni mu demee ci buntu Seydina Omar bii nag na leen leer de <laughs> fa kayfa bikum ila du'itum ila babil janna mais dama leen di laaj yéen kon ana ana ana yéen nan ngeen di def nan fan mooy nekk seen position buñ leen di woo ci buntu aljana ñaan ñëw leen dugg aljana xam ngeen ne yeen du ngeen njëkk ko ñi njëkkoon wuyu kay as-saabiquuna as-saabiquun loolu kay alxuraan ko ulaa'ika al-muqarrabuun mais ñi nga xam ne ñoom ñoo raw ñépp ba ñu ne ba yeneen tibaabay saa saam di woote jamonoy tumuranke ga ñoo njëkk wuyu xare am ñoo njëkk jóg njëkk jaay seen alal seen bakkan ak lépp ci lislaam waay waay xam nga ne ñoon laa yastawi man anfaqa min qabli al-fathi wa qaatala ulaa'ika a'zamu darajatan min alladhiina anfaqu min ba'du wa qaatalu waaye nag wa ulaa'ika wa kullun wa'ada xam ngeen ne yamul ñi nga xam ne dañoo jël seen alal jël seen bakkan jël seen ñaq ak lépp daal di koy dépenser ci yoonu yàlla avant fatxu Makka xon nañ la moo doon kii bi de moo doon moo doon moo doon moo bi xam nga ne ñooñu mboos yebu ñoom ñi nga xam ne ñooñu ñu ëpp daraja ulaa'ika ñooñu joxoñ leen joxoñ bu sori ndax daraja yu kawe ya ñu ràngoo ulaayka ñooñu a'zamu darajatan ñoo gën a màgg ay daraja min alladina ci ñi nga xam ne aslamu dañoo tuub min ba'du ginnaaw fatxu makka wa qaatalu ñoomit ñu reyante jaay seen bakkantam waaye lu mu ci man di demee kenn déméritéwul nag wa kullun ñoom ñépp wa'ada allahu alxusna buur yàlla digg na leen aljana ñoom ñépp waaye aljana yaa dul yem waaye aljana ya ñoo dul yem rek waaye ku nekk ci ñoom buur yàlla dig na la aljanna ja'alana allahu minhum yàlla nañu buur yàlla boole ci ñoom aljana ya ñoorul yem rekk waaye wa kullun wa'ada allahu alxusna mu ne leen nag fa kayfa bikum ida du'itum ila abwaabil janna ana kon yeen fii ni mu demee fii lay demee feede allahu akbar lan moo tax mu ñemee wax li mooy Seydina Omar justice la doxal justice la doxal tey yow kan moo ñemee ci ñun taxaw ne li xew buntu sëriñu diw buntu kër buntu néeg sëriñ diw ni bëkk néeg yi jàllalee ñiy dugg noonu lay deme yowmal qiyaam noonu la ñuy dugge kan moo ko ñemee waat ndax ñun xam nañ ne léegi moom affaire bépp xaalis la pouvoir yow boo fi nekkee un petit talibé nga teel a ñëw dara ngeen taxaw di xaar sëriñ bi bu kilifaay àddina yi jógee nële politiciens yeeg seenu ngàngoor ak ñi nga xamante ne nii leneen lañu waaye am nañuy daraje fa gaaya nii lañ leen di rombe bu ngeen mooy wul fël leen lañuy def bu ngeen puusul ci bunt bi ngeen toog yow boo ngeen jóg bala ñoo jaar seen kaw ñu ubbil leen ñu dugg nafa ki wa ciy rombaat leen yéeg seeni 4 x dem te yéen a ngi fi woon ca fajar booba ñu ngay nelaw toog ba ay 11 heures ñu ndékki ba kiy ñëw yéen ñi fi newoon ca fajar ñu jaar seen kaw jàll kan moo ñemee wat ne yawmal qiyaam noonu lay deme këni ñi njëkk dugg noonu ñoo njëkk dugg aljana gaa yi bu dee sax nañ fa dem kan moo ko ñeme waaye Seydina Suhayl lan moo tax mu ñemee wax li mooy ne Seydina Omar ibn al-Khattab al-haqqu ma'a Omar li yonent mi alayhi salaatu salaam ne dëgg day ànd ak Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu Allahu akbar Allahu akbar mu ne leen nag Suhayl ne leen nag lii la ah dañoo woo gaa yi ñu teel a ñëwaat ñun nag ñu woo ñu ñu yéexantu kon nag lii la tant benn affaire am na yëg leen ana ñun ñun fa kayfa bikum nu ngeen di mujj ila du'itum buñ leen woowee ilal janna ila abwabil janna ñëw leen di munti aljana yi non walla ci la génne moom euh, Seydina Omar Seydina Suhayl bokk daldi dem ci jihaad ji waaw jihaad doon na wax ne maa ngi wàcc yàlla que ne duma bàyyi fenn foo xam ne mas naa faa taxaw dépasser fa sama alal sama ñaq ak sama lépp ànd ak mushrikuuna yi ngir xeex lislaam lu dul ne dinaa fa taxaw dépasser fa lu toll noonu ngir jàppale lislaam waaw te tamit amul benn dépense moo ma sa def effort de guerre bu ñu doon def comme ñuy dem Badar ma jël sama alal bañ jógee ànd ak Abu Jahl ma jël sama alal def ci ak yeneen yi ma jël sama alal def ci lu dul naa compter loolu lépp ma mas a def jël alal ju ton noonu dépenser ko ci yoonu yàlla waaw mu doon wax naan la'alla amri an yatluwa ba'dahu ba'da amaana sama jëf ju baax ji ma def yi may dépenser yooyu di xool lu ma mas a def ci lu ci lu bon dépenser la alal fu bon ma jël ko dépenser ko fu baax amaana loolu day topp li bon yi ma defoon daal di koy effacer te loolu la suñu boroom waxoon de innal xasanaati yudhibna sayyi'aat innal xasanaati dëgg dëgg yu yiw yi yudhibna dañuy wël di demal as-sayyi'aat yu bon yi xam nga <coughs> effacement bàkkaar dafa am ay façon am na bàkkaar yoo xam ne boo ko defee du def lu baax kese yi tax mu deñ bu ma ñëwee liquider nit wala ma sàcc alalu nit ma sàcc iPhoneu jàmbur xam naa ne man naa ko sàcc tawaa ji xam naa ko man naa ko delloo du ma ñëw ni tuub naa mais léegi ni may def innal xasanaatu na sayyi'aat jëf yu baax yi ñoo yóbbu dañuy effacer jëf yu bon yi kon comme que sàcc naa iPhone waa ji léegi damay damay ñaan di jullee ko kii di ñaan di def lu baax après bu ko defee lu bon la ma defoon daal di deñ léegi ma garde iPhone bi malgré tout dañ naan la delloo delloo ko te nga tuubal ko mais ci ay conditions bu dee ne yow waa ji xam nga ne boo ko delloowee alal kii bi alal ji nga sàcc ji moom mën na laa liquider bu boobaa doo ko delloowee noonu de. doo ñëw naan ko am maa ko jëloon jéggal ma déedéet man nga def daal lu mu ci jotee say plan mais nga bañ koo wax man la wala boo xamee boo ko nee man la seen diggante man na cee yàqu loolu it bu ko def waaw mais nag na nga fexe jox ko ko mais ci ay façon nooy def bam bam àgg ci moom ba pare nga koy ñaan buur yàlla daal di koy jàppale tey ñaan mu jéggal la mais boo ñëwee wax ko ko directement bu dee ne day indi lu gën garaaw loolu nag du ko jar mais nag di nga ko ko delloo nga xool beneen moyen boo koy delloo kon mu ne kon du bàkkaar yépp ñooy def loolu mu ne comme que li ma doon def mooy dama doon dépasser contre l'islam léegi damay dépasser pour l'islam bu ko defee lu lii ma mujjee def daldi war daldi effacer daldi topp li nga xam ne mooy lu bon la ma defoon. Ah. ci noonu kon ci la génne <clears throat> daal di dem daal di dem ci jihaad yi waaw daal di dem ci jihaad ji moom Seydina Suhayl ibn Amr <clears throat> ndax nee nañu imaam Ibn Sa'd eh, bi mu demee fan la demoon Sham la demoon ngir ngir ngir kii ci jamono yooyu ñu doon ubbi dëkk yi ci la fal demoon imaam ibn Sa'd euh, rahmatullah alayhi ca tabaqaat day nettali mu ne euh, ibn abi Fadala ab saxaaba la woon radiyallahu waaw abi Sa'd ibn abi Fadala abi Sa'd walla moo ab mu ne damaa ànd ak Seydina Suhayl ibn Amr ñu dem Sham nee na maa ngi ko dégg mu naan mu naan dégg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam man Suhayl mu naan taxawaayu kenn ci yéen ci yoonu yàlla ci toolu xare moo gën ci dundam ah moo gën ay jëfam yoo xam ne bu toogoon xarewul yem doon jëf Seydina Suhayl ne na comme que man ba ma déggee loolu ak tamit yooyu daal man daal kon nag man damay takku xatta amuuta wala arji'u ila Makka duma dellu Makka de fii laay nekk ci xare yi di sonn ngir lislaam ba keroog muy génn àddina moom nag fa la nekk am na nag moom dañu wute kañ la génn àddina mooy Sham la génn àddina dëgg la Sham la dëgg la génn àddina loolu dëgg la am nañu ne ci Ta'un Amwas yaa ñu fàttaliku Ta'un Amwas mooy peste boobu nga xam ne ci la ñoom Seydina Mu'adh ibn Jabal ak ñoom Seydina bilaal ñoom Seydina Kële euh, nu mu tudd euh, abu ubayda amir ibn al-jarraax radiyallahu taala anhu wa ji ñoom ñoom ñépp ci loolu lañ gaañoo waaw yi taawunu amwaas am na am na nag may fekk na kii ñoom tudd am na ñu ne na Yarmuk ghazwatu Yarmuk fekke woon na ko te nag ku bari woon woor la ku bari woon koor la bari woon lu mu doon julli guddi ba mujj boo ko masoon a gis ne moom Seydina Suhayl yaram bi nam meloon dafa xaw a commencé di soppeeku te bari woon lu mu doon jooy bu déglee bu dégg alxuraan kon noonu mu ngi génn àddina kon ci li gën siiw ci taawunu Amwaas am nag ñu ne Yarmuk la génn àddina am ñu ne noonoonoo ci peste peste ba faatoon saxaaba yi ndox sànq ca la génn àddina foofale ja Shaam moom Seydina Suhayl ibn Amr sahalallahu amrana wa amra wa radiya anhu wa ja'ala anna wa anhu wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanana wa mas wa mathwaana wa mathwaa wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in